mooy moom moo ciy tegu muy ndaw euh, soxna si dañ euh, l'épouse voilà mari wóorut parce que mari euh, di ci def ay ie boo du lu ñuy dégg moo tax ci côté côté miraas nii nga dégg ñaan naan zawjatun te pourtant li nga xam ne mooy li gën a langue bi gina bi gina a fos xam mooy zawj jigéen zawj ngay wax waaye bu dee ci côté ci côté miraas mi boo gisee ñu naan zawjatun mooy dañoo bëgg de différencier ngir nit ki bañ a juum jàpp ne comme que zawjun dañ koy wax jëkk mooy day tekki jëkkër di tekki jabar mais ci miraas dañuy dañuy naan zawjatun ngir affaire bi mu leer ngir confusion de bañ a am des genres nit ki jàpp ne kër la ñuy wax alors que jëkkër la ñuy wax alors que waxuñu ci ñuy wax mooy jabar kon loolu benn affaire la kon euh, kon jëkk jabar ji muy l'épouse l'épouse kon buñ bind mari de bul bind mari mari avec e bul bind loolu parce que xon nañ mari fële ca góor ña <coughs> épouse buñ nee épouse nag mooy mën naa nekk kenn mën na nekk ñu ñu bari voilà léegi dix mooy loolu mooy neuf dixième bi mooy ci ñuy doon mooy jigéen boo xam ne moom dafa libéré benn jaamam dafa libéré ab jaam mooy ki xam ne moom mooy ki defal xéewal eh, ki defal xéewal eh, koo xam ne daf koo libéré muy jigéen ju libéré ab jaam boo xam ne da ko amoon jaam boobu bu génnee àddina bàyyi fu kenn ndaw si mooy ki nga xam ne moo koy doon loolu moo indi li nga xamante ne nii mooy affaire bii nii kon nag affaire baa ngoog kon ñi ñooy diis a ngi diis ngi léegi kon am nañ am nañu buñ jëlee suñu mooy sama doom bu jigéen maa fii sama sët bu jigéen boo xam ne doom bu góor a ko jur muy ñaar sama yaay moom yaayam bi nga xamante ne nii moom sama yaay bi moom maam bi nga xam ne maamam mooy maamam moom mooy yaayam boo <laughs> mooy ki nga xam ne xam nga grand-père paternel noo grand-mère maternelle mooy ci jur sama papa dafa mel ni sànk bi ñuy wax côté yaay kese la ñoo mooy ki jur sama papa tey jigéen mooy lañ naan maam maam maam maam maam bële waaw <laughs> léegi ak maam bi jur sa yaay bi jur man sama yaay kooku mooy grand-mère maternelle hein grand-mère maternelle kii nag nekk kan keneen ki di grand grand grand paternel mooy ki jur sama papa grand maternelle mooy ki jur sama yaay keegi nag mu def samay fa samay sœur ba léegi ñu ci jigéen ñi euh, kon grand-père grand-mère maternelle paternelle ñoom ñooy quatre ak cinq six bi di ma sœur germaine ki nga xam ne maak moom jigéen gi nga xam ne maa moom bokk ndey ak baay ak jigéen gi nga xam ne maak moom ñoo bokk baay muy ma sœur paternelle ak jigéen gi nga xam ne maak moom ñoo bokk yaay lañu bokk muy ma sœur maternelle ak ki nga xamante ni mooy soxna si l'épouse ci jigéen ñooñu la bokk ak ki nga xam ne mooy ki affranchir benn jàmm ki libérer benn jàmm daal di koy jolowaat mayaat ko mu mën a libre léegi lii mooy diisi Hmm? kon lii ñii ñooy doon moom kon boo seetloo ma ne la góor ñi ñaata lañ limoon nga ne euh, attends je consulte ma liste comme je suis j'ai pris des notes quinze voilà ma ne la léegi jigéen ñi ñaata lañu wax dix ma ne le total vingt cinq waaw di muy nul nul mat xanaa loolu xam naa ko ah quinze plus dix égale vingt cinq dix ak dix la ak cinq ba le nga ciy dolli kon vingt cinq ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy doon waaw vingt cinq personne la mais bu ñu la nee vingt cinq personne nag mooy euh, bu ci nekk mën nañu nekk ñu bari mooy xam nga frère laa wax benn frère laa wax même bi ma naan frère germain mais mën nañu nekk ñu bari man. tekkiwul ñu ne ah kon dañuy tànn mooy bu ko waaw kay bu ko kenn comprendre noonu que ne man par exemple man bu ma amee man am na ay frère yu bari est-ce que yoo xam ne ñoo bokk ndey ak baay est-ce dañu naan kon léegi kenn rek nga ciy tànn noo waxuñu loolu parce que yow yaa waxoon frère benn frère nga doon wax ma ne la non mooy loolu jins la genre la mooy nit la koo xam ne moom day te day représenter ñeneen ñi mel ni moom nit waaw bu ma man sama frère Moodu bi ma bokkal ndey ak baay moo la tudd mais am naa beneen frère bu tudd Isaa par exemple mooy ne bu boobaa man lii may wax nii man duma ñëw nekkoon léegi damay tànn Moodu laay tànn bàyyi Isaa non non non mooy Moodu Isaa <laughs> voilà <laughs> moo moo tax côté comme az-zawja fii az-zawja az-zawjatu na si mën na nekk kenn mën na nekk ñaar mën na nekk ñett mën na nekk ñeent. voilà moo tax ñii nii mën nañoo représenter aw askan ay soixantaine de personne est-ce que yaa ngi dégg mooy mais tamit man nañu représenter vingt cinq bu dee euh, mooy loolu pour wax la nekk ku nekk mais tekkiwul ne ku nekk kuñ tudd moom kese la waaw ah, bu dee man moom man kese la moom <laughs> waaw mais mooy man damaa bu ma nee frère paternel wala maternel tekkiwul ne kenn rek lay doon. mën na nekk kenn mën na nekk. lu ëpp loolu léegi nag ginnaaw bi nga xamee lii euh, mooy ñii nii ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy doon euh, mais léegi ñii nan lañuy doon ne laaj bi mooy laaj bi ci tegu mooy lool mais est-ce que ñoom ñii nii nga filim vingt cinq yi ci góor ak jigéen bon euh, masalaay xunsaa xunsaa fàttewu ma ko de diŋ ma ne mais yow uwe la xunsaa ma ne waaw xunsaa de toute façon xunsaa euh, soit parce que xunsaa dafa am xunsaa dafa am xunsaa mooy xunsaa am nga xun xunsaa boo xam ne parce que nga ne ma waaye yow saa yi doo xunsaa mooy la ma ne la non pour ça xunsaa xunsaa waxoon naa ko <laughs> Euh, mooy xunsa mooy koo xam ne dafa am dafa juddu ëndaale pëyu góor ak pëyu jigéen sa kar ba pare ak pëyu jigéen kooku dafa am koo xam ne moom lañ naan xunsa muskil mooy ne moom manoo koo boole fii manoo ne moom du du du du du góor côté góor bi moo hormone góor yi moo féete kaw moo dominer hormone jigéen yi hormone jigéen bi mooy dañoo ex nga xam ne moom même euh, li nga xam ne pëyam bi nga xam ne mooy day yor pëyu góor yor pëyu jigéen nga xam ne mooy par exemple day day day day day day day gént ci ci ci ci ci ci pëyu góor bi man yu di ci génn waaye day gis ay règles en même temps xam nga loolu muskil am na mooy kooku xul saa muskil la mooy ba pare parce que boroom xam-xam ne ramatulal nañ gis niñ koy jéem a takkee ay ci côté euh, euh, fi ñuy xarafe euh, buy génn buy buy tuur ndox bana ban ñaar yi ban moo ci est-ce que ñooy tolloo wala ban mooy njëkk génn ak yooyu mais yooyu yëpp dinañ ci ñëw insha allah nan lañ leen di kii mais mooy xun saa muskil bii ma la nga xam ne amul benn hormone yu góor yi dominé wuñ hormone yu jigéen yi mooy te ñaari aala yëpp ñaari kiiwam yëpp ñooy fonctionner même même même même façon kooku ñëwaguñ ci mooy bu boobaa ana noo koy classé moom de toute façon frère bu dee frère la frère la bu dee sët la sët la bu dee mu ngi ci biir mais bi ñuy wax fii mooy dañu wax lu général moom dinañ ci ñëw ci ay affaire am mu am beneen xumsaa boo xam ne moom du muskil mooy ne benn bi moo dominer beneen bi waaw mooy moom bi muy juddu am na ñaari waaye benn bi dafa dem ba daanaka appareil boobu fonctionné wul benn bi benn bi kesey fonctionné yooyu yooyu ci ñëw mais léegi euh, euh, lan laa doon laaj am na laaj bu ma doon laaj euh, bon voilà mooy ne ñii nii ana lan la ñuy doon ne ñoom ñépp nañ jàpp vingt cinq yi góor góor ñi quinze jigéen ñi dix mais ñii nan la ñuy doon est-ce que ñoom ñépp a bokk lu ñuy doon mooy est-ce que ñoom ñi ñépp parce que ñu mel nii est ñii ñépp bu comme buñ buñ imaginer woon ne le père moo faatu est ñu ngi tudd fii ñépp ñoo ñëw doon na ko moom. vingt cinq personne wala vingt quatre ndax boo ci génnee kenn ko ci ci mooy vingt quatre yii yépp nga fi tudd ñoom ñooy ñëw di doon di doon ko te vingt quatre yooyu mën nañu nekk ñu bari ci seen ci ci case biñ ne mooy est-ce que ñoom ñoom ñoo bokk ñuy doon ne nu ñuy doon ne kañu war a doon dañ naan la noonoo noonoo ñoom ñëpp ñëpp ñooñ ñëpp bokkuñu déedéet dafa am ñoo xamante ne nii ñoom ni ñuy doon ci ñoom lañuy wax asxaabul furud waaw mooy asxaabul furudi te loolu mooy lan euh, mooy en fait ñaari ñaari paar la asxaabul furudi ñi nga xam ne dañuy yarisuuna bil fard wa am ñoo xam ne bit ta'sib voilà ñaar yooyu la mooy ne dafa am ñoo xamante ne euh, euh, asxaab nañ ñëw dinañ ñëw ci tas euh, ci ta'sib mooy ñi nga xam ne ñoom dañuy doon ci wàllu furuud yi ñi nga xam ne ñooñu mooy ñi nga xam ne suñu boroom subhaanahu wa ta'ala moo wax ci alquraan ne ñii bu nit génnee àddina ñii war leen a doon ne ñu jël ku nekk ñu jox la lii ñooñu la ñuy woowe asxaabul furud ñoom moom li ñu doon mooy suñu boroom moo ko natt ne lii la hein nattal leen ne ñoom lii lañuy am waaw nga xamante ne kiy doon suñu borom moo ne kii par exemple nañ joxe benn exemple ci ñooñu jëkkër moo fi nekk euh, damay bañ a joxe tur mais damay wax moo tax may waxe monsieur A ou monsieur B monsieur A dafa denc madame B madame B di sëy ak A kon léegi madame B gaañu madame B daldi gaañu euh, bi nga xamante ni nii ci la euh, madame B gaañu bala do bala ñoo donn bala ñoo miraas madame B dañuy xool. est-ce que bàyyi na fi doom est-ce que bàyyi na fi doom moo xam doom joo xam ne ju mu am ak monsieur ala wala ju mu am ak keneen koo xam ne ma sonn na sëy ak moom est-ce que loolu am na fi mu déet bu dee loolu amul bu dee amul suñu boroom nee na alal joo jële ju manam mm, bee moomu bala ngeen a def dara mooy bu ñu génnee ya ñu waxoon ak ya nga yañ koy waajal ak yooyu hein parce que waajal gi bu boobaa euh, euh, bon fuqaha yi rahmatullah alayhim euh, bon en tout cas bon dañ naan pas ñëpp mais am na ñu ne ci dañuy ndaw si moom liñ koy waajale ci alalu boppam lay jóge waaw ci alalu boppam lañ koy waajale léegi mooy buñ génnee yooyu yëpp fay det yi mu des ñu war a miraas mooy ne alal jooju ñu xool teg muy cinquante millions d'euros moo fi des nañ jël exemple million d'euros cinquante millions d'euros léegi jëkkër ji kese fi ne madame bee mi génn àddina amul doom jum am ak moom amul doom jum am ak keneen alquran lan la wax walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun in lam yakun lahunna walad waaw yéen góor ñi ñeel na leen nisfu mooy euh, li nga xam ne mooy euh, mu wu maa la nga xamante ne taraka la fi bàyyi azwaajukum in lam yakun lahunna walad yéen góor ñi mooy yow jëkkër ji mooy kon monsieur A ak ñi mel ni sa kaa am soxna soo am na ba mu génnee àddina amul bàyyiwu fi doom jum am ak yow nii keneen mu ne kooku yow xaaju lim fi bàyyi ci alal ngay jël in lam yakun lahunna walad kon moom cinquante millions la waxoon moom vingt cinq millions lañ koy jox mu dem loolu mooy borom bi subhaanahu wa moo wax ne kii nii lii lay am ñooñu lañ naan asxaabul furuud waaw ñooñu lañu naan asxaabul furuudi mooy ñi nga xam ne ñoo am ay wàll yu leer ci affaire bi nga xam ne suñu boroom moo ne yéenay am lii yéen ñi yéenay am lii yéen ñi yéenay am lii loolu benn affaire la ñoon ñooy ñooy asxaabul furuud loolu mooy ñooñu ñooy asxaab ñooñu ñooy asxaabul furuud ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañoo am mbir yoo xam ne suñu boroom moo ne yow kii ñii woy am lii ñii woy am nii lii woy am nii waaw am nañu lañuy doon ñoom dara da ngay ñëw rek ay wëjël teg ah. ñoom diis lañu ñoom mooy ñooñu noonu alxuraan lim noonu ne ñii ñoo am lii ñii ñoo am lii ñii ñoo am lii ñii ñoo am lii ñoom diis lañu diis lañu ñooy ñan mooy liñ wax sànk jëkkër ak jabar ndax ni alxuraan waxe jëkkër noonu la waxe jabar walakum nisfu ma taraka azwaajukum in lam yakun lahunna walad ah waaye wax na jigéen ñi walahunna ar-rubu mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kaana lakum walad falahunna thumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tuusuuna biha aw dayn mooy kon gis nga alxuraanaw ne bu dee walakum biñ ne walakum nisfu ma taraka azwaajukum yéen góor ñi mooy jëkkër ji yéen a am xaaju li fi seen soxna bàyyi bu dee ne moom bi mu faatoo amul doom ak yéen amu ko keneen kon kooku xam ne kon moom bokk kon ci asxaabul furul ñi nga xam ne ñoom li ñuy doon ne mooy ne dafa paar la bu suñu boroom natt ci téereem bi mu leer naññ ni ñii ñooy am nii waaw ñii ñooy am lii léegi benn ngoo azawju ak azawja mu wax ne kon yow góor ki da ngay am bu dee moom bàyyiwu fi kenn waaye bu dee dafay bàyyi ndaw si yooyu dinañ ñëw ci biir ci biir yooyu bu dee nag ndaw si set fois yi madame bee dafay bàyyi doom nag ak jëkkër gi bu boobaa mu ne fa lakumu rubu'u mimma tarak mooy alal ji daal ngay diviser ah boo ko xaajee ñeenti xaaj benn xaaj ba mooy benn xaaj bi mooy un quart wala kun foo bu amee benn bu amee doom nag mooy bu boobaa ndaw si mooy yéen falakum yéen jëkkër yi ar-rubu li ngeen di jël mooy un ci liñ fi bàyyi léegi wax na jigéen wax na go jëkkër ji jabar ji après jëkkër ji kon ñoo xam ne kon jëkkër ji kon kon jabar ji day am kon asxaabul furuudi am nañ jëkkër am nañ jabar wax nañ nag jabar mën na nekk benn mën na nekk yaar mën na nekk ñett mën na ko ëpp tamit waaw waaw te xam nga euh, boo ko tasee sax boo ko tasee sax ëpp nañ diis yi waaw boo ko ginee tas man nga ci dem ba douze waaye nañ yem ci diis yi parce que affaire bi tas la rek mooy tas bi moom boo ko tasee ngay am di ngay am douze waaye ëpp nañ loolu mais mais nañ yem ci dix ñu wax nii mooy euh, kon jëkkër jabar benn jabar wala ñaar wala ñett wala ñeent ak kan al um mooy ki nga xam ne ndey la yaay la kooku it suñu boroom wax na ci suuratul nisaa yooyu dinañ ñëw ci teqantal bu ñuy ñëw ci Euh, yi nga xam ne mooy wala nañ bàyyi lool bu ñu agsee ci ku mooy euh, ku part yi ku nekk lan ngay am ay kii ay ay un tiers ay euh, ay day am un huitième un sixième kii moitié yooyu yëpp di bu ñu ñëwee ci yooyu bu ci nekk dinañ wax ana ñan ci ñu fi limoon te ne ñooy am ñooñu lan la ñuy am ci loolu le kan mooy am un sixième par exemple wala ñan ñooy am un sixième ñan ñooy am un tiers ñan ñooy am sulusaani ñan ñooy am sumun un huitième ñan ñooy am nisfu moitié lool insha allah dinañ ci ñëw mais nañ jàppagul kon jëkkër jabar yaay mooy kii la jur ak sa baay ak maam bu góor ak maam bu jigéen ak lu ñu bari bari ak doom yi doom yi mooy doom yu jigéen yi doom yu jigéen yi nga am ak doom yu jigéenu sa doom yu góor yi wala sa doom bu góor xam nga lu tax euh, euh, euh, lim bi ñuy joxe mu restreindre ci dix mooy axawaat yi axawaat yi parce xam nga axawaat yi boo leen tasee dangay am mooy sa frère yi sa sœur yi bokk sa sœur yi mais ñoom euh, dañuy am lan dangay am sœur boo xam ne yéen a bokk ndey ak baay am sœur boo xam ne yéen a bokk baay mooy en fait mooy ñu ñu tuddoon ci jigéen ñi deux rek nga ciy génne boo ci génnee deux ñu ngi ciy génne mooy. ki nga xam ne mooy man bu dee damaa libéré jigéen bi libéré ab jaam koo nga ciy génne kooku moom danga ko ciy génne ak sa maam bi nga xamante ne nii sa côté sa côté yaay la jóge mooy ki jur sa yaay ñooñ nga ciy génne voilà ñooñu nga ciy génne mooy ki ki ki ki jur sa yaay maam sa maam bu jigéen bi nga xam ne sa côté yaay la jóge moom bokkul parce que côté côté côté yaay la jóge ak ki nga xamante ne mooy ki jigéen bi libéré ñooñu ñoo ci génn sinon mooy wit yi waaw maam bi jóge côté yaay ngay jële ak lam kawe kawe ak ki nga xam ne moom lañ libéré ki yi ab jaam tey jigéen léegi nag boo ci génnee ñooñu ñii ñi ci des mooy huit yi ak ñiñ la tuddal fële quatre yële ñoom la alquran ni nii lii lañuy am waaw loolu loolu mooy al ñooñu côté boobu la ñuy mooy ñi nga xam ne ñoom li ñuy doon alquran moo ne lii la waaw moo ne ñii lii lañuy am ñii jox leen lii ñii jox leen lii ñii jox leen lii loolu benn lu ama am solo gi loolu lañ naan al irsu mooy ñi nga xam ne ñooy asxaabul furuud boo déggee ci miraas asxaabul furuud mooy ñii mooy ne ñoom bu ñëwee dañuy jël ñoom li nga xamante ne nii ñoom lañu fi indi mooy mooy li fi ki fi ki fi ki génn àddina liñ fi bàyyi hein bala def dara bala ñoo def dara dañuy jël ñoom li alquran ne nañ leen ko jox fekk à condition que ñoom amul ku leen yiir koo xam ne moo leen empêché ñu am parce que loo am na sinon mooy na ñii li ngay njëkk a def mooy da leen di teggi da ngay jël jox leen ñoom li ñu am li des nag ñoo nga jox ko ñeneen ñi ci des ñeneen ñooñu nag ñoo ñuy defal transition mooy beneen façon bi nga xam ne moom la ñenn ñi di doon ne mooy bi ta'sib xam nga asabatu rajul mooy mooy mooy buñ ko waxee ci arab mooy góor ñi nga xam ne ñooy góoru nit ki mooy waa ñoñam ci wàllu côté bàyyi ñi nga xam ne ñooy sa famille la plus la plus la plus proche mooy ay doomam ah ay baayam ak ñi nga xamante ne nii mooy doom yi baayam baay tëxam yi ak mbokkam yi nga xam ne ñoom ñoo bokk geño voilà ñooñu nag loolu mooy ci langue mais ci wàllu fii bu ñuy wax ñiy donn bi tansib ñooñu mooy lan mooy ne ñoom alquran waxul ne yéen lii ngeen di am lii ngeen di am mooy lu des ñoom lañ koy jox waaw lu des ci miraas mi ñoom lañ koy jox te ñoom ñii nag mën nañoo dugg fële ah mooy am na ñoom ñii dinañ gis ci kaa yi nga xam ne ñoom yi dañu am doole <laughs> waaw bu ñuy gis ñi nga xam ne dañ leen di dàq parce que dinañ gis ne côté yi nga xam ne côté asaba ji ak tansib dafa am ñoo xam ne ñoom seen biir ñoo xam ne ñoo féete kaw mooy doom yi voilà mooy doom yi ñoom ñoo féete kaw ñépp par exemple ñoom bu ñu fi nekkee bu ñu mooy boo defee affaire yi soit nga def ko ay étage wala étagère mooy étagère yi dafa am ki nekk ci kaw mooy priorité te boobu nag du bàyyan ah, du côté bàyyi mooy mooy nit ki faatu ki ëpp doole ci ndonoom mooy doom yi ansabaam ñi ko gën a côté boobu ni ci gën a dëgër mooy doom yi waaw ak sëtam mooy sët yi nga xam ne ay sëtam moom doomam yi nga xam ne moom doomam mooy ñi nga xam ne doomamu ko jur ñooñu ñoo nekk ci kaw ñooñu bu ñu fi nekkee mooy dañuy yiir keneen koo xam ne yow bokkoo ci af asxaabul furud dañ lay liir mooy bu dul ne keneen koo xam ne yow alquran moo ne nañ la jox lii comme yaay ji yaay ji kenn mënu koo yiir waaw miraas moo ñëw jëkkër jabar kenn ci ñoom nefi kooku amul doom yaa ngi fi kon moom day ñàkk déedéet moom kenn du ko yiir moom dafa bokk ci ñi nga xam ne jëkkër jëkkër wala jabar amul kenn koo xam ne moo leen mën a yiir mooy ne ñooñu kenn kooku par exemple bokk na ci ñi nga xam ne kenn dina ñëw ci côté boobu ñi nga xam ne kenn mënu leen a yiir bu ñëwee ci côté ci côté yiir ci yiir bi dinañ gis ñoo xam ne comme jëkkër ji nii dañu àgg si nii ñu lay jox exemple ko ko moom kenn mënu koo yiir jëkkër wala jabar balaa doom yee jël dara ñoom dañuy jël jox leen seen wàll liñ ci am waaw dañ naan dañuy xool bu dee doom yee ngi fi muy jëkkër kon moom un lay jël parce que soxnaam tey bi mu génnee àddina bàyyi na fi doom nag minimum bàyyi na fi doom kon bu boobaa moom li muy def un quart lay jël léegi mooy moom un am bopp amul doom yee ngi fi ñoom ñooy premier étage non lool mooy ci côté asaba yi kooku moom kenn du ko yiir am na ñeneen dinañ la ko tuddal insha allah buñ ci àggee léegi nañ wax kon côté asaba gi yii nga xam ne mooy beneen façon bi ñuy bi nga xam ne nit ci lay doon ne kon gis nañ bu njëkk bi mooy ñi nga xam ne suñu boroom mooy asxaabul furuud ñi nga xam ne suñu borom moo leen jox am leen ñoo moom lii comme li mu wax walakum nisfu ma taraka azwajukum ainsi de suite léegi nag euh, loolu benn affaire la kon ko kenn du ko yiir ñooñu ñooy euh, ñooñu ñooy ñi nga xam ne dañ leen ne lii nday ak bàyyi ñoom nañ am lii ah comme li nga xam ne moom la ne ki nga xamante ne ni ah bi mu naan fa in kunna nisaan yuusikumullahu fi awlaadikum lidakari mithlu xaddi al-unsayayn fa in kunna nisaan fawqa ithnatayni falahunna thulutha ma tarak wa in kaanat waahidatan falaha nisf wa li abawayhi likulli waahidin minhumaa sudus mimmaa taraka in kaana lahu walad fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawaahu fa li ummihi thuluth fa in kaana lahu ikhwatun fa li ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusiina bihaa aw dayn banim jeexe mooy asxaabul furud mooy ñi alquraan ne yéen lii ngeen di am baay ak ndey ci condition tel lii ngay am nday yow condition tel bu dee jëkkër a faatu lii ngay am tey bu dee yaay faatu yow jëkkër ci condition tel lii ngay am ci condition tel lii ngay am ñooñu ñoo asxaabul furud ñooñu loolu la ñuy doon ne am ñeneen ñoo xam ne bi tansib mooy ne ñoom ni ñuy doon mooy bil xaraaba seen jegewaale ak li nga xam ne bokk guñ bokk ci ki dem te ñoon ñi ci gën foor mooy doom yi waaw loolu dinañ ci ñëw ci côté. Euh, mooy étage yi ñu la doon wax dinañ ci ñëw léegi léegi asaba gi nañ ci taxaw tuuti asaba gi nañu ci taxaw tuuti bala ñoo bala ñoo jàll parce que mooy suñu deuxième affaire ah léegi furuut yii nii yii nii alquran wax dinañ dinañ ko wax après bii di ñëw xam naa insha allah mooy lii dañuy wax naka lañuy ñuy doon gis nañ ne ko nit dina doon ne ci furud yooyu loo xam ne suñu boroom moo ne jox leen lii eh? te te gis nga lii ñuy wax nii yëpp oh, yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf koo tënk ci benn ka benn xadiis boo xam ne tudd nañ ko keroog noo yàlla wallahi lim ne utiitu jawaami'ul kalim jawaami'ul kalim mooy ne lim ne jox nañ ma jawaami'ul kalim wallahi alladhi la ilaha illa huwa moom lañ jox jawaami'ul kalim mooy xam nga suñu yii ñuy wax nii ni mu baree yonent mi aleyhi salaatu salaam gis nga lii ñii lii ñuy wax nii ay ay ay kii day ñiy doon ci wàllu furuut yeeg asxaabul furuut ñi nga xam ne ñoom moom lii parce ñoom la suñu boroom wax joxal lii joxal lii joxal lii ak ñi nga xam ne dañuy doon ci beneen côté mooy côté ñoom seen jegeñaale ak bokkoo ak géñowuñ bokk ak ki nga xam ne moo dem loolu lépp suñu borom daf ko daf yonent mi alayhi salaam daf ko wax ci loo xam ne mais yàlla la après nañ ko wax <laughs> tëje waxam moo way boo tëjewul waxam ana waxul lan ngay tëje waaye xoola mooy asaba gi euh, voilà mooy kon beneen côté bi wax nañ la ne mooy ñi nga xam ne dañuy doon ne ci wàllu asaba kon te wax nañ la léegi nag asaba kon mooy wax nañ la kon mooy euh, mo mooy ñi ñi ñi nga xam ne ñoo bokk geño ñoom ñoo bokk ak ki nga xam ne mooy ki dem jege ko lool mooy waa ñi nga xam ne ay doomam lañ ay doomam ak ñi nga xamante ne nii ñooy jege ñaaleem yi yi nga xam ne nag ci baay côté baayam lañ bokk ah ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom bu waa asxaabul furud jëlee seen affaire li leen suñu borom ne nañ jël ñoom li des ñoom ñoo koy jël mais est-ce que li des ñoom ñii ñépp ay jël mooy asxaabul asaba moos nga xam ne mooy parce que asxaabul asaba dañuy nekk ñu bari mooy doom yi dañuy mooy doom yi déglul doom yi baay yi frère yi bàyyi tex yi ñooñ ñépp ci asxaabul asaba la xam nga ñooñ mbooloo lañu imaginez asxaabul asaba moo tax affaire moom ay ay priorité dafa am ñoo xam ne al asaba loolu nag moo ñuy yóbbu ci ñoom ñi euh, euh, ñoom ñi ñu asaba euh, nan lañ ko est-ce que ñoom ñëpp a ñu ne la ñoom ñëpp yemul te asaba ci boppam dafa am loo xamante ne moom la ñuy wax al asabatu bin nafs waaw al asabatu bin nafs mooy ñi xam ne ñoom li nga xam ne moo leen booleeg waa ji te tamit ñoom seen seen seen doole priorité bi ñu am ñoom ci seen bopp la nekk mooy jëlewuñ ko ci keneen mooy buur yàlla leen ko defal def leen ko lu fekk ñoom ñu nekk loolu jeex na ñoom ñooñu ñoom mooy ay góor lañuy ñuy doon al asabatu bin nafs ay góori kese lañuy ñuy doon waaw ay góori kese kese kese kese kese kese la waaw ñoom ñooñu parce que am na beneen beneen délimitation beneen do euh, nu mu tudd euh, lu ñuy départager asaba boo xam ne euh, muy muy al asabatu nasabiya ak al asabatu sababiya loolu tamit bon asabatu nasabiya simple na asabatu nasabiya mooy ki nga xam ne li ko def asaba mooy côté mag moo ki génn àddina wala moom nit ki moom moo ki kooku mooy dañoo bokk askan ci côté baay comme wala moom muy doomam doom walla baay tax frère mooy baay mooy papaam bu ndaw oncle paternel yi ñu waxoon sànq germain wala germain wala paternel tout court mooy ñooñu noonu ki nga xamante ne buñ nee baay nag baay mooy maam ci la ñooñu nga xam ne ñooñu ñooy an al-asabatu nasabiyya mooy li ñu boole mooy an nasab mooy askan moo tax ñoom li jo moo leen boole ci génn àddina mu am koo xam ne moom asabatu sababiyya la asabatu al-asabatu sababiyya kooku moom tax taxa ko fi indi mais bokkul ak kii askan. bokkuñu askan de mooy comme jaam bi waaw jaan bi lien bi mu am ak euh, mooy jaam bi mu goreel ki nga xamante ne nii mooy jaam bi nga xam ne moom la goreel kooku amul ak moom lien waxoon nañ la boo bu ma wax ne ma ah ah, ah yow xaara euh, yow waxoon nga ma fi ne jaam manoon na nekk mbokkam boo xam ne comme kii ne woon yéeféer kii nekk ay baay tax ñoo bokk seen baay ñoo bokk baay waaye ci xare lañu ci ay yéeféer la ñoo jàppale damaa la loolu bokkul loolu bokkul loolu moo tax sax la tax mu koy doon sax du côté ñoo bokk askan waaye côté la fekk que moo ko libéré ci njaam kon loolu tax tax boobu moo tax loolu lañ naan al ba as sababiyya voilà kooku looloo ko fi indi kon al asaba loolu la léegi nag mu de mooy ñu ñëw nag ci li nga xamante ne mooy kon gis nañ al asaba kon asaba dafa am kon koo xamante ne muy asaba bin nafs ki nga xam ne moom ci boppam te ñooñu mooy comme doom yi waaw nga xam ne moom li ko boolee ki génn àddina mooy moom digganteem ak moom amul intermédiaire jigéen doxu fa waaw bu fa jigéen doxee rek mooy ne kooku nekkul asaba comme kan euh, ki nga xamante ne nii frère la ci sa yaay kooku mooy moom lan moo ko booleeg ki génn àddina yow mii doom ji yow kooku sa nijaay mooy moom sa yaay la bokkal dóora kii mooy kooku bokkut kooku man doon kooku asaba kooku la doon asaba bi nafs waaw kooku manu la doon al asaba bi nafs ci gàttal xam nga ñoon ñooy ñanam mooy góor ñi ñu la limaloon këne ñoom ñooy donnu hein mooy ñoom ñépp ba mu des jëkkër ak kan ki nga xamante ne mooy doomu ji mooy doomu doomu sax yaay yow mi nga xamante ne yow bokku ngeen bàyyi mooy ñi ngeen ñi nga bokkal yaay kese ñoom bokku ñoo manu ñoo doon asaba asaba bi nafs il faut ñoom ki nga xam ne mooy ki génn àddina dañuy am lien direct ak moom te góor mooy ay góori kese la ñuy doon léegi mu am beneen côté muy al asaba bil ghayr al asaba bil ghayr mooy mooy ne nit ki moom li tax mu nekk asaba mooy asaba après dina ñëw euh, al asaba bin nafs bi bala ñoo jàll bala ñoo egsi ci al asaba bil ghayr insha allah mooy ah ñoom ñii nag ñoom ñii nag Euh, fii nii nag fi la fi la fi la ordre de priorité bi nekk mooy étage yi ma la doon wax sànq wala étagères yi mooy ne gis nga fii nii al asaba bin nafs ki fi ëpp doole mooy côté doom yi doom yu góor yi ak seeni sët mooy comme si waa ji doomam bu jigéen jur am doom bu góor mooy sët bu góor boo xam ne doom bu jigéen a ko jur ñoon ak doom ji mu jural boppam bu dee ne ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo nekk ci kaw waaw ñoom ñoo féete kaw asawa bi nafs ñoom ñooy premier étage ñoo nekk ci kaw premier étagère c'est-à-dire ñoom ñoo am priorité ci kaw ñeneen ñi ci tegu ki ci tegu mooy kan hein muy côté baay moo ciy tegu bu doom yi jàllee doom yu góor yi côté baay moo ciy tegu étagère bi ci tegu mooy côté yi côté baay mooy baay mooy mooy yow sa maam comme que baay jee génn àddina mooy sa maam maamaatam mooy ainsi de suite loolu jëm kaw ñooñu ñooy tegu ci doom yi léegi mu des ginnaaw ñooñu nag frères yi dooru ñëw mooy sa frère yi ñi nga xam ne moo xam frère bi nga bokkal ndey ak baay wala ki nga xam ne yéen a bokk baay wala ñoom ñooñu seeni doom mooy ñi ngi fi tudd ki nga bokkal ndey ak baay wala ki nga bokkal bàyyi kese seeni doom waaw ak nu ñu wàcc ñoom mooy gis nga fii frère bi nga bokkal yaay bokkut ndax fii ay góori kese lañ ay góori waaw ñoom moom fu ñu taxaw ñoo nekk ci mooy ñii frère yi mais mooy après lañan après baay yi bu fi baay mooy bu dee ñoom bu dee bàyyi yi newuñu doom yi newuñu fi mooy ñoom ñooy jël relais bi après nag buñ paree foofu nag ci la côté bàyyi tex yi di dugg si mooy ñi nga xamante ne nii ñooy sa côté frère baay yi waaw ñi nga xam ne ñoo sa baay ñoo bokk nday ak baay ñooy nekk priorité ginnaaw ñoom ñan ñoo tegu ñi nga xam ne ñoo sa baay baay yi nga xam ne ñoo sa baay ñoo bokk baay après doomu ginnaaw ñooñu doomu sa baay tex bi nga xam ne mooy sa frère papa bi nga xam ne mook sa papa bokku ndey ak baay après ñooñu priorité bi ki ci tegu mooy doomu ñi nga xam ne sa papa sa rakku papa bi nga xam ne mook sa papa baay kese lañ bokk lii mooy étage yi kon étage bi ku ne ci kaw doom yi doom yu góor yi ñoo ne ci kaw en saba gi waaw ñoo ne ci kaw ñoom ñii ñoo ne ci kaw léegi ginnaaw ñoom ak seeni sët seeni sët yoo xam ne sët yu góor lañuy doon ak luñ gën a wàcc côté baay ji kon après côté baay ji dooru ñëw mooy côté baay maam ñoom ak nuñ gën a kawe après côté frère yi ñëw mooy euh, léegi muy frère yi ñu nga bokkal nday ak baay bi kii faatu am bokkal nday ak baay wala bi bokkal baay kese wala ak après ñooñu mooy bi mu bokkal nday ak baay muy jiitu ginnaaw moom mooy bu dee newu fi ki ci tegu mooy ki nga xam ne baay kese lañ bokk ginnaaw kooku bu dee moom newu fi ki ci tegu mooy ki nga xamante ne nii mooy doomi frère bu bokkal nday ak baay ginnaaw ñooñu doomu frère yi nga xam ne baay kese lañ bokk lii mooy étage al al al asaba bin nafs waaw al asaba bin nafs waaw ñii ñooy ñi nga xam ne ñoom bu ñu fu ñu nekk ñoom ñii waaye nag doom yee jiitu doom yee jiitu léegi nag mu des kon ginnaaw lii kon al asaba bil xayri moo ci tegu ñoom ay jigéeni kese lañ ay jigéeni kese lañ ñoom li tax ñoom ñu mën a donn ci alal ji ginnaaw bi xaabul furud jëlee bul fàtte ne loolu mooy asaba mooy asaba bala ñoo jël ci dinañ la wax léegi bu ñuy jeexal ni ko yonent bale sa saab waxee lépp lépp nekk lu simple mooy ne asaba balaa jël dañuy jël asxaabul furud mooy ñi suñu borom ne jël leen lii jox lii jël leen lii jox lii jël leen lii jox li buñ leen joxee ba pare la des ñooy jël par ordre priorité la al asaba kon wax nañ la asaba bi nafs ki nga xam ne moom day taxaw boppam moo tax mu nekk mu mën a jël ndax jege ñaale te góor lay doon bu bokk ak aji ci dem quant à al asaba bil ghayr mooy moom du moom kese moom manu la nekk asaba comme ki njëkk a gis sànq asaba bil nafs moom à travers kenn ci ñi ñu gis sànq lay doon ci lay amee asaba ci lay nekk asaba waaw kon nag mu ngi mel ni ñooñu comme doomu doomu ki doomu jigéenu ko génn àddina ki wala ay doomam yu jigéen ñoom doom bu dee doom doomam seen frère bu góor wala ay frère bu góor moom ci lay nekk asaba mooy moom it day taxaw li des moom da ciy am moom bu waa asxaabul furud jëlee moom day am te bu boobaa nag day ñëw ca la aaya ba doon waxee la aaya ba doon wax mooy xew nag bu boobaa mooy al asaba bil ghayr ndaw si yi mooy sœur yi ñoom tey set fois-ci bi waa asxaabul furud jëlee moom day mën a jël ci li des parce que lu tax frère bi fi ne eh, moo koy def asaba mooy côté asaba lay doon ne te boobaa nag mooy li zakari mithlu hazzil unsayayni mooy ñëw bu boobaa mooy góor day am équivalent wu ñaari paar wu jigéen léegi kon loolu mooy al asaba bil mooy ay jigéeni kese lañ te li leen di tax ñu mën a participer ci affaire bi man cee am mooy ne du ci ñoom la jaar waaye day jaar ci keneen koo xam ne ci ñuñ tuddoon léegi comme seen frère comme frère ndaw si frère bu góor boo xam ne mu ngi fi hein ak sœur sœur boo xam ne sœur boo bokkal nday ak baay moom ki nga xam ne mooy tax mu nekk asaba mooy kan mooy frère bi mu mooy moom frère rakkam bu góor wala magam bu góor waaw sa frère sa sa bàjjan ki naan sa sa bàjjan mooy mm, ndaw si nga xam ne mook sa papa ñoo bokk nday ak baay wala ñoo bokk baay kooku ndaw soosu moom li koy def ansaba mooy moom frère am voilà mooy frère am ay frère am kon sët sët bu jigéen moom li koy def asaba mooy sët bu góor waaw mooy boo seetloo ay peer lañu mooy doom ju jigéen gi fi nekk asaba bil xayr moom li ki koy def asaba mooy doom ju góor sët bu jigéen ki koy def asaba wala ay ay sët wala ab sët mooy ki nga xam ne doomu mooy sët bu góor boo xam ne ah doom bu góor moo ko jur waaw sœur bu jigéen hein ki koy def asaba mooy sa frère bu mooy sœur boo xam ne bokk ndey ak baay ak ki dem kooku ki koy def asaba mooy frère boo xam ne koo xam ne moo bokk ak ndey ak baay na ko ainsi de suite kooku mooy al asaba bil ghayr waaw léegi nag mu ngi noon euh, mu des al asabatu ma al ghayri mu am leneen lu ñu naan al asabatu ma al ghayri muy mooy moom day nekk asaba ak keneen mooy ab jigéen lay doon mooy bépp jigéen boo xam ne li koy def asaba moom xam nga yiñ gis sànq ah moom mooy kii nii kii kii al asaba ma al ghayr mooy beneen jigéen moo koy mooy mooy tax ni moom mooy tax mu nekk asaba xam nga biñ jóge sànq mooy dangay gis jigéen bi doom bu jigéen doom bu góor koy def asaba mooy al asaba bil ghayr sët bu jigéen sët bu góor moo koy def asaba Euh, sœur bu jigéen mooy sœur rek waaw <laughs> boo xam ne na bokk ndey ak baay moom frère boo xam ne na bokk ndey ak baay ki dem kookoo koy def asaba ainsi de suite alors que fii nag bi la maal xayri mooy moom jigéen ak jigéen la waaw mooy jigéen mooy tax jigéen bi nekk asaba waaw comme kan sœur bi nga xam ne sœuru ki faatu ki nga xam ne moo ki faatu ñoo bokk ndey ak baay wala ñoo bokk baay kese moom bu dajee bu fa bu bu bu bu dee ne moom ba mu ga ba ba ba frère bi gaañu moom daf fi nekk muy sœuram sœuru ki gaañu koo xam ne ñoo bokk ndey ak baay wala moo ki gaañu ñoo bokk baay kese mu ànd ak doom doomu ki gaañu ju jigéen wala doom ju góor doomu jigéen goo xamante ni ni hein doom jigéen joo xam ne doom ju góor a ko jur hein kooku noonu ñoom ñaar dañuy dëgër day taxaw dañuy mën a taxaw nekk asaba te li ko waral mooy keneen kee tax muy ñaari jigéen ñu épaulé wante al asabatu ma al ghayr waaw boo seetloo asaba asaba ma euh, asaba bil ghayr ak asaba ma al ghayri asaba bil ghayri boo seetloo mooy ndaw si xam nga al ma wala bi kooku jigéen lay doon ay jigéen lañuy ñuy boo seetloo al asabatu bil ghayri mooy ka koy def moom mu nekk asaba góor lay doon seetlu nga lool al bil ghayri mooy doom ju jigéen doom ju góor a ko def frère am sët bu jigéen sët bu góor moo ko def frère bi nga sœur bu jigéen bi nga bokkal nday ak baay wala baay kese moom frère bi nga bokkal nday ak baay kese wala frère bi nga bokkal baay kese boo koy def boo gisee ñooñ ñooñ ay asaba lañ ñoom kese asaba lañ buñ taxawee fële alors que ma al mooy ñaari ñaari jigéen lañuy ñuy doon lii moo jëm ci wàllu asabaat yi muy al asabatu bin nafs ak al asabatu euh, bil xayri ak al asafa al asabatu ma al xayri loolu mooy ñi nga xamante ne mooy lii asaba nasabiya yi asaba beneen bi nag mooy asaba bi nga xam ne moom sababiya la mooy bi nga xam ne ar riqu moo koy waral mooy sababu njaam moo ko indi waaw mooy loolu nag mën na nekk góor mën na nekk jigéen lii laa bëggoon a wax mooy sànq que jigéen fii nii nag mooy jigéen fii nii bu dee jigéen moo libéré ab jaam hein moo libéré ab jaam jaam bi génn àddina bàyyi fi kenn jigéen googu mooy jël alal ji comme bu dee góor la góor ji mooy jël alal ji yépp loolu mooy al asabatu a as bu boobaa jigéen bi mooy day dëgër fii moom mi libéré waaj bu waaji faatoo bàyyiwu fi kenn koy doon jigéen gi mooy jël lépp bu dee góor la moo libéré woon waaji waa ji euh, moom mu génn àddina lépp la góor góogale di jël comme ni ko moo xam góor la am jigéen la ku ci libéré jaam daal jaam ba génn àddina lay jël lépp loolu mooy al asaba as-sababiyya bi nga xam ne ci njaam la jóge léegi nag ginnaaw lii kon gis nañ euh, ci gàttal mooy kon gis nañ ñi nga xam ne kon ñoom dañuy doon muy asxaabul furuud ñoom ci li ñuy doon ne mooy buur yàlla moo ne jox leen lii jox alxuraan moo natt li ñuy am mu am ñoo xamante ne nii ñoom mooy bu desee ñoom loolu lañuy jël mooy ne ñoom bu ñu teggee mooy bu ñu teggee ñu ne jox leen li ñu am ñoom li des ñoom ñooñu ñoo koy jël par exemple bu dee frère yi la noo bu dee doomu waa ji la euh, euh, imagine ñu wax ne exemple après ñu wax xadiis bi yonent ma lay saar saam après ñu tëj bii di ñëw ñu àggale insha allah mooy euh, bàyyi joo xam ne dafa génn àddina bàyyi fi soxnaam mais bàyyi fi ay doom mooy mu bàyyi fi ñaari doom doom ju góor doom ju jigéen hein bu boobaa alxuraan lan la wax ci ci ci ci ci ci ci ndaw si hein dane mooy soxna si nga xam ne muy daw si nga xamante ne nii euh, waa ji jëkkëram dafa génn àddina bàyyi fi doom minimum benn doom lan la alquran wax fa in kaana lakum walad fa lahunna thumunu mimma taraktum bu dee ne yéen bi ngeen génnee àddina soxna sang fa bàyyi wala soxna yang fa bàyyi yow ba ngay génn ànd na nga fee bàyyi minimum benn doom mooy ne bu boobaa hein fii góor jigéen a ci yam walat day dugal góor ak jigéen moo xam doom ju góor la wala doom ju jigéen mais exemple bi ñu joxe mooy dañu am lan dañu ne waa ji dafa génn àdduna bàyyi fi benn soxna ak ñaari doom benn doom bu góor ak benn doom bu jigéen léegi asaabul furud fii nii mooy kan mooy soxna si soxna si alxuraan wax na ne moom bu fi bu doon ne waa ji bi mu génnee àddina moom kese te bàyyiwu fi benn doom rubu' lay jël wala hunna rubu' mimma taraktum in lam yakun lakum walad soxna yi ñoo moom un quart li ngeen fi bàyyi bu dee ne ñoom bu dee yéen bi ngeen génn àddina amu ngeen benn doom mais fa inkaana kaana lakum walad bu dee nag da am doom nag fa na sumun ñoom ñoo moom un mimma taraktum ci li nga xam ne moom ngeen fi bàyyi ñun exemple bi joxe benn soxna la kon moom day jël bosam toogi ne buñ jëlee teggi ko léegi mu des kon doom ju góor ji ak doom ji jigéen ji ñoom li des lépp ñoom ñoo koy ci seen biir lay dem bu boobaa li zakari mithlu hazzil unsayayn waaw kon asxaabul furud bi saaxibatul furud mooy kan mooy soxna si jël na un moom léegi li des kan moo des li des kan moo koy jël mooy ñi nga xam ne ñooy asaba gi te fii nii mooy ndaw si day nekk asaba ma al ghayri asaba bil ghayri ndax do ndax kan mooy sœur bi day nekk asaba bil ghayri à travers à kan frère bi mu fi bi mu muy frère am nga xamante ne frère bu góor la mooy ku góor la moom nag bu boobaa ñoom ñaar kon alal ji des ñoom ñoo koy ci ñoom ñaar lay yem mais bu boobaa lil zakari mislu hazzil unsayayn lii mooy liñ fi wax yépp asxaabul furuud yi dañuy jël mooy ñi alxuraan ne ñii ñoo moom lii li des ñi nga xam ne ñooy asaba gi daal di jël loo ñooñu nag la yonente bi alayhi salaatu salaam wax ci xadiisu mawlaana ibnu abbaas radiyallahu taala anhuma mooy li ñu fi wax nii yépp xam nga nan la ko yonente bi alayhi salaatu salaam waxe wallahi allahu akbar mu ne <laughs> alxiqu alfaraida bi ahliha fa ma baqiya fa huwa li awla rajulin zakar mu ngoog <laughs> alxiqu alfaraida bi ahliha waaw jël leen faraid yi mooy yii suñu boroom natt ni lii la kii di am lii la kii di am te wax ko ci suuratu nisaa yi comme niñ koy gisee te am ñu ciy wax léegi jël leen yooyu ngeen jox ko ña ko moom ña suñu boroom ne ñoo ko moom comme li ñu wax sànq exemple soxna si buñ jigéen waaye ji génn bàyyi fi benn soxna ak ñaari doom benn doom bu góor ak benn doom bu jigéen gis nga liñ def mooy lan dañuy jël un huitième jox soxna si li des ñaar ñii muy ñaari doomam yi ñoo koy yor léegi bu boobaa li zakari mislu hazzil unsayayn fama baqiya lit eh, fama mu ne kon alxiqul fara'id jox leen farata yooyu yooyu su muy paar yooyu suñuy borom natt ni ñoom diw kiiwa moom kiiwa moom kiiwa moom jox leen leen ko jël leen yooyu ngeen jottali ko ba ña ko moom fama baqiya bu ngeen defee lool nag lu des ci alal ji nag fa huwa ñeel na li awla rajulin zakar mooy ki gën jege li aw awlaa du li ki gën a de tekkiwul gën a yey li awlaa rajulin zakar mooy ki gën jege ki nga xam ne mooy ki génn àddina te nekk góor fii nii mooy asaba gi mooy ku waaji la moo fi taxaw doom ji doom ju góor ji dafa dugalaale kële ci al asabatu bil xayri muy sëram ah da ko dugalaale ñoom lañuy jox li des te bu boobaa nan lay demee mooy li nga xamante ne ni mooy <clears throat> li zakari mithlu wa in kaanu ixwa wa nisaan rijaalan fa li zakari mithlu hadil unthayayn la wax ca kanam ca saar ba ca 176 ca verset ba nisaa yi kon moom la yonent mi alayhi salaatu bi ahliha fama baqiya fa huwa fama baqiya fama baqiya fa hiya li fa huwa li awla rajulin dhakar wal hadith qad rawahu al imam al bukhari wa al imam muslim ibn al hajjaj wa ghayruhum rahmatullah alayhim léegi nag ginnaaw lii kon gis nañ ku nekk kon ni muy doon ne asxaabul furuj ñi nga xam ne ñoom bi ta'sib dañuy doon ne ci ta'sib léegi <clears throat> te gis nañ ñan ñi nga xam ne ñooy doon góor ñi quinze jigéen ñi dix euh, léegi nag bii di ñëw insha allah li ñuy gis mooy léegi euh, euh, furuut yi ngeen wax parce que loolu fokk ñu xam ko mooy furuut yooyu bu ñu ko xamul problème day xebu mooy yii nii mooy ana ñan parce que cette fois si il faut nag ñu takk affaire ana yan paar la suñu borom ne lii na ngeen ko joxe est-ce que est-ce que daa wax un dixième est-ce que daa wax un mooy loolu il faut ñu xam lan la wax il faut ñu xam lan ak kan mooy am buñ ne par exemple nisf ñim ne ñoom moitié la ñuy am mooy bu dee moitié ci la mooy dañuy recenser d'abord ñaata la furuut yi ñaata la mooy yooyu nga xam ne da koo joxe ñaa la ne nañ jox natt ko nañ jox nañ ko jox diw na mooy boo nañ ko joxe d'abord ñu xool loolu ñaata la ñu xam ne ah waa loolu de par exemple bu dee gis nañ ci euh, euh, moitié un huitième un sixième thuluthaani thuluth ñu ne boo gis nañ par exemple cinq léegi est-ce que cinq la loolu dinañ ko vérifier bii di ñëw <laughs> insha allah ah mooy lii ma tudd man tudd naa cinq est yii kese la wala walla ëpp na ko mooy buñ jàppee ni yii la mooy léegi mooy il faut ñu recenser loolu d'abord ak ana ban aaya yan aaya fan la aaya eh, eh, eh, bu fi wax di dem de ban aaya yow lii nga wax nii ana ban aaya attesté wax jooju ne yàlla wax na loolu ci alquran saway loolu benn la waaye ginnaaw bi ñuy defee loolu ana kan la ne kan kan la ne par exemple moitié ñaata perso ñaata ci ñu ñu wax ñaata ci genre yooyu façon yooyu ñan ñoo ci am moitié ñii doon ñan ñoo ci mën a am moitié asxaabul furud ñan ñoo ci man a am moitié ñan ñoo ci am un quart ñan ñoo ci am un huitième ñan ñoo ci am un sixième ñan ñoo ci am thuluthan ñan ñoo ci am thuluth kan ak kan la ak lan loolu insha allah loolu lañuy gis après gis nga priorité yi ñu doon wax nii mooy après nag ñu war a gis euh, euh, euh, mooy xujub yi yi nga xam ne day yiir nit mooy yi nga xam ne bu ñëwee xam nga am na luñ ci tuddoon ne am na koo xam ne moom dalay yiir dalay empêcher yow nga am dara mooy yow miraas mi woo ci am dara même bu dee bokk nga ci ñi vingt cinq yi ñun yaa ngi ci biir mais dafa am ñoo xam ne bu ñu taxawee dañuy daq ñi ci des ñeneen ñi duñ mën a am am ñoo xam ne mooy ñoom bu fi kii newul woon façon bee bu ñu fi nekkul woon ñoom mënoon nañu am lu ëpp li nga xam ne moom lañuy am parce que ñoom ñële ñu ngi fi loolu lépp dinañ ko gis muy ñii nga xam ne moom xermaan la beneen bi nuqsaan la mooy dax yooyu dafa am solo parce que sinon gis nga côté bii nii ku ko xamul euh, euh, miraaskat mu ko xamul mu ne di nga dugg ci tuuxi duuna wallahi alladhi la billahi alladhi la ilaha illa hu parce que di nga jox kon ñoo xam ne amuñu droit ci miraas bi parce que yow da ngay ñëw ne bon ñii tudd nañ leen ne ñii bokk nañ ci ñuy miraas bon man tuddaloon nañ ma dix dix jigéen quinze góor ñépp di vingt cinq yow nga ñëw di miraas bëgg ku nekk nga jox ko ci alors que loolu njuumte bu rëy am na ñoo xam ne loolu ngay jox du ne ñëw ku nekk nga jox ko non. ñooñu am na ñoo xam ne bu ñu taxawee dañuy dàq ñépp mooy ñeneen ñi fi des kenn du am kenn du am wala ñenn ñooy am ñu tuutee am mais loolu xam nga ne kon loolu am na solo mooy boo xamul loolu di ñëw di miraas daal di ñëw miraaskat bi ñëw jox ñoo xam ne amuñu droit ci affaire bi te bu boobaa nag dina ko layoog boroomam waaw ay man je pensais que non du la ci génne je pensais kan dangaa waroon a xam man xaw ma. bu fi miraas eh, eh, eh, man la man duma la miraasama. ah non non lan man man maîtriser wu ma ko xaw ko manuma ko demal nga def ko nga bu reex am na ku ma xam ah ma daal di lay tegtal ci koo kële waaw waaw man moom leen laa xam man moom sama sama xamu bopp man moom ku ma laaj ci yooyu en nekk fi miraas la saay kaay ma boole la euh, euh, euh, ñi nga xam ne ñoom loolu lañ xam mooy ñoom dañ cee nekk des spécialistes yoo xam ne dañ koo yàgg def te lool mooy lool lañ gën a mooy dañ cee nekk ñoo xam ne mooy vraiment maîtrise bu garaaw lañ ci am comme imam Mor Mbaye ma la doon wax fan keroog waaw ñooñu mën naa ah fexeel nga am ay coordonnées kii yom ngeen woo ko ngeen kii <laughs> voilà mais di jaay dëgëru fit yow ngay jaay dëgëru fit ñëw xamoo ñi nga xam ne dañ leen yiir ba ñoom du ñu am dara wala ñi nga xam ne dañ leen yiir du ñu waruñoo am du ñu am lu bari hein yow loolu lépp nga ñëw rek aca jël di joxe waaw kon nag loolu loolu c'est grave moo tax loolu kon lu jar xam la insha Allah ta'ala allah ci jotaay bii di insha allah ñu àggale yii nii ñu fi wax hmm? eh, insha allahu taala kon ñu yem nii wa eh, bon xam naa tey surtout kii liste yi kii xaw naa jax <laughs> mooy affaire xaw naa xaw naa kii bon eh, peut-être que euh, boo ko dégluwaatee surtout côté nombre yeeg yooyu